mu rek damay ñaan rek dama laa ñaan kese ngir boo ko mënee defal mun a ko déedéet kon est-ce que foofu dañ naan waa ji eh, gis nga saxaaba yi eh, saxaaba bi yeneen saa salaam dafa ne defal mu bañ non yeneen saa salaam bi boppam lii dama la koo ñaan rek ngir moom moom rek laa tax mooy ne may na ko possibilité que bu gisee ne diw moom nekk moom du man a nekk wala day indi mën na indi conséquence yu dina rëy mu ne non man du ma ko def. te yonent bi saa saa merewu ko te tamit neewu ko yow anta kaafirun ndax asayta nii te man asallah wa rasulahu faqad xawaa yu noonu képp ko déet waxul loolu non waxu ko loolu dafa xam ne am na bon am na ci droit te tamit mbiram la man dama koo def rek ngir beneen partie bi laa xool coono yi newe mais ki nga xam ne moo séq ak moom mbir mu gisee ne nekk ak moom moo gën a metti mën a déedéet loolu moo daloon bàyyi Seydina Sa'id ibn al-Musayyib ak maamam bañ leen lee changer leen seeni tur ñu ne noonu ñoom duñu changer yonent ma ne saa saa am leen tur bi ndax Musayyib mooy ku ñu bërgël ber ko teg ko fële isolé ko mu ne ko changer tur bi mu ne ko non man duma changer tur boo ak Hazan ak maamam baay ji Hazan tristesse ñu ne ñoom duñu changer tur boo xamante ne seen bàyyi leen ko tudde yonent ma ne saa saa neewu leen antuma kaafiraay en kaafiraan yéen ñaar ay yéeféer ngeen léegi da leen bàyyi le fait que mu bàyyi leen ñu continuer ak tur bi ñu amoon mooy ne loolu kon mooy lu dagan la mooy nekkul loo xam ne lu xaraam la ndax bu xaraam moom par ci am sax choix foofu mënoo ñëw naan saxaaba bi dafa wuuteeg li yonent ma lay saa saa non loolu mooy ne moom dafa gis ne tur bi mën na ko garder bàyyi ma ko joxoon te tour bi comme que du farata mu dindi ko ah loolu rek la où est le problème. mooy dëgg la man nga ne li gënoon a mat moo doon li yonent ma saa saa bëgg ñu defe ko noonu mais mooy waaye am na soit que le fait que waxu ko ne mooy wan ne kon loolu tamit nekk loolu lu xaraam que ne moom il faut mu kan ngay dégg Sayyidatu Aisha jëm ci julli Yonent bi alayhi salaam naan ko kaay wàññi mu ne ko maa bay ma ko wàññi xam nga sa wax ji teguwul fenn mooy lii nii demewul noonu loolu demewul noonu voilà waaw kon nag faut faire attention ah il faut attention kon yenn wax yi tey. Eh, eh, eh. loolu dañ koy solo ne Sayyidatu Aïsha mooy fi loolu c'est juste bien après que ne des fois da doon matal ci yenn tukki yi buñ ko la mooy bi ñu laajee euh, mbokkam di Sayyidina Sayyidina Urwa ibn Zubayr di doomi euh, grande sœur am Sayyidatu mu ne moom ta'awwalat kama ta'awwala Usman radiyallahu anhum ajma'in mooy Sayyidina Usman dafa interpréter ne comme que mbir yi demee ne nii problème nar naa am mooy comme que gis na ne lim nar a indi yow bu dee ne sunna ngay topp parce que tamit wax ji lool la sunna ngay def ba sunna ji nar a indi loo xam ne dafa xaraam est-ce que nañ naan mooy pas sunna mooy yóbbu ci lu xaraam jamais jamais au plus grand jamais mooy ne yow sunna bi ngay def ki xamul gis ko hein jàpp ne kon haa lii nii mooy la nekk sunna mu nar mu jàppe loolu farata ba tax la taxoon mooy xoolal mooy euh, julli ñaari ràkk yi wàññi bi mooy farata la hein est-ce que farata la wala du mooy waa jumhur dañ ne loolu du farata waaw loolu du farata dañ koo sopp sunnaay yonent bi alayhi salaam la nag mais mënuñu koo yëkkati obligation léegi yow bu dee man loolu laa bëgg a def imaginer ma dem ci dëkk boo xam ne man dama faa dem buur yàlla may ma xam-xam ma dem fa mais xam naa ne gars yi moom dese nañoo kii xam-xam bi dese na faa deme noonu ma dem fa julli fa ñaari rakk gars yi gis ma ma bàyyi ba tisbaar ma bàyyi gars yi julli ji ba ñëw bon ma ne man moom xaaral ma jóg fekk buur yàlla def na man boroom xam-xam laa ma jóg julli ñaari rakka tisbaar pare léegi après julliwaat ñaari rakkaay tàkkusaan toog am yaa may gis. jàpp ni ya waaw kay ñu jàpp loolu man bu ma xamee ne gars yi soit ma taxaw ne leen ah leeral leen ko ne leen mbir mi du loolu de lii nii lii la mooy li ma nekk ci tukkee tax mais ku tukkiwul lii ngay def wala rek man bu ma ragalee loolu te xam naa ne aw temps te tamit aw possibilité wax leen ma daal di julli ñeent yu leer bu ko defee ñoom ñu bañ a ci griir loolu la ñuy doxale wala déet voilà wàññi moo gën ndax lool la yonent ma lay sarsam masa def mais bu dee ne da gis ne bu ma ko defee mu indi problème ci ñenn ñi te manuma leen koo leeralal lu dul ci samay jëf bu boobaa ma matal ngir bañ a indi ci ñoom loo xam ne day yàq seen julli ndax xam nga ni nekk sa kër di julli par ñaar ñaar ñaar mooy ne yow xam nga julli woo xam nga ne yow julli woo kon Seydina Usmaan loolu la leen tontu waaw ne leen loolu la benn bi dafa am soxna. beneen bi dafa am ay kaw kaw yu ñëw wax ma loolu ne ñoom ñeent lañ ñaar lañ mës a julli depuis bañ ma njëkkee gis ca sama début xelaa fa may def loolu waaw kon nag gars kon seen wax jooju daanaka mooy boobu mu daal di koy kii mu daal di koy eh, eh, teg nee waaw léegi nag eh, mu am beneen <coughs> gars ne waaw ne ko yow aksartal xima li nafsika bi mu tontoo boobu mu ne leen léegi ana deuxième bi bi tax ngeen ne man légitimatu woon gaa yi ne ko aksartal xima li nafsika ne ko yow dangaa yokku caawo mi waaw caawa mi danga koo yokk euh, bokk na ci liñ ko doon waxit dama koo fàtte que ne moo Seydina Ousmane légitimul pourquoi ñu ne parce moom dafa daw bésub Badar non bésub Badar fekkewu ko te bésub Uhud dafa daw te bay'atu Ridwaan fekkewu ko loolu moom foog naa ci ñun ñi topp mbir mi depuis bi loolu mooy tontu boobu am nañu ko ci sax Sahih Imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi laa Abdullah ibn Umar li taxoon ma ne la jàppal waa ji Misri la Misri la jóge mooy ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy les premiers ñi ñëw ngir ne dañuy demeet Seydina Ousmane de ses daal di ko fi jële fal keneen ñoom opinion boobu lañ amoon kene kon ñoom seen mbir légitime na ndax loolu la fa naafiq yi samp def ko fa ba mbir mi gaa yi jàpp ne ñoom ci lu légitime lañ nekk kon même ginnaaw Seydina Ousmane lu yàgg ba jamonoy Seydina Omar mooy taa xilaafa euh, ñeneen ñi moom mu jàpp ne waa ji ne baax na ba moo tax mu ñëw fekk mbooloo mi biir Makka naan euh, aj ba pare naan mbooloo ma la ñam ñu ne ko ñee de waa Quraysh la mu ne kan moo fay sëriñ bi ñu ne ko Abdallah ibn Umar mu ñëw ne ko daa am lu ma lay laaj bëgg nga nettali ma ci waaw ne ko ata'lamu anna Usman farra yawma yawma Uhud mu ne ko a mu ne ko na'am mu ne ko ah ata'lam annaka est-ce que xam nga ne Seydina Usman dafa daw keroog Uhud mu ne ko waaw mu ne ko est-ce que xam na annahu ghaaba yawma Badr kër fekkawul ba su Badr mu ne ko na'am mu ne ko est-ce que xam nga ne moom ghaaba walam yahdur bay'ata ridwan mu ne ko naam waa ji ne allahu akbar waaw tudd yàlla cëppi cëppi tëpp waaye di jubilé pour wan ne kon lii day wane ne kon ñun suñu gaa yi ko faat moom Seydina Ousmane lañu ne moo tax ñu faat ko am na fu ñu ko teg te dëgër na waaw te légitime nañ te ñoom it def nañ li nga xam ne moo gën Seydina Abdullah ibn Omar nag ne ko taxawal waaw leeral ko benn par benn ci yooyu ba pare nag ne ko ay wa wëyal waaw demal yooyu voilà <laughs> voilà danga foogoon ne gañe nga ñaw acca doxal wëyal ak loolu mooy kon ñun boobu moom leer na mooy ñaar yooyu moom waxi caaxaan yooyu que ne daan fekkewuloon badar loolu kon ñun xam nañ tontu bi jarul ñu fiy nekk di ko répété waat léegi kon ñu ne Usmaan yow radiyallahu anhu beneen affaire bi nga xam ne moo tax ñu ne la légitimo te ci kaw noonu kon ci lañ la war a démettre de tes fonctions noonu ayaazu billah eh, ñu ne hein yow ak sartal xima dangaa yokk li nga xam ne mooy caawa mi waaw fi nga xamante ne nii mooy fi ñu doon sànne fi ñu doon def ibilu sadaxa danga koo yokk ngir yow gaa yi ñoo ñeme yàlla ñeme yàlla ñu ne da ko Seydina Usman daa yokk mbir mi ngir boppam quoi Seydina Usman radiyallahu ta'ala anhu ne leen ndax gaa yi dañoo ñëw ne ko waaw ak yow ak sartal li nafsika laa xima illa lillahi wa li <laughs> ñu ne ko ak sartal xima dangaa yokk caawa mi foofu fi ñuy sàmme jur ji jur ji nga xam ne alalu ñépp la ndax ci zakaat yi la jóge yi nga xam ne xare yeeg alal yañ fa jële ñépp ko ko moom ngir jullit ñi la yow nga ñëw yokk ko ngir sa bopp te nag laa xima la yonent mi aleyhi salaatu salaam waxoon amul amul caawa mu ñuy yokk illaa di ko dexawal di ko yokk illaa lillaahi lu dul ñeel buur yàlla wala rasuuli ak ndawam bi sallallahu alayhi wasallam mooy gis nga xadis lañuy ñuy jël ah, xadis bopp xadis bu wér la moom ci sax imaamul Buxaari kitaabu eh, boo demee ci baabu laa ximaa illaa lillahi wa li rasuli sallallahu ci kitaabul musaaqaat ci sax imaamul Buxaari waaw léegi nag bi nga xamante ne nii ci lañ wax lool nga <laughs> gaa kay dañoo gën ñàkk teggin sax waaw ñu ñëw naan ko hein <laughs> naan ko ara ayta maa xamayta min alxima allahu adina la xewee <laughs> waaw jumaa yonent naan ko ara ayta beneen bi ñu ne bi nga bi xam ne nooy ta légitime mooy kene yow xanaa gisuloo maa xamayta li nga xam ne dang koo danga koo danga danga koo peeg defar ko waaw ut ko minal ximaa ci li nga xamante ne mooy ximaa gi fi ñuy sàmmi jur jéeg yooyu allahu adina laka est ce buur yàlla moo la ci yox ndigal am alallahi taftari wala buur yàlla ngay duural di ko waxal lu demewul noonu ba koy def pour nit ñi gëm ne moo la ko digal te moom digalu na ko seydna usman radiyallahu anhu inna umara xamal xima qabli lii bi sadaqa fa lamma waliitu falamma walitu zaadat iblu sadaqa fa zidtu fil xima ah te loolu côté bii imaam Ahmad daal dina koy soroo ci fadaa'ilu saxaaba bi sanadin saxiix rahmatullahi alayhi Seydina Usmaan ne leen ne leen yéen inna Umar Seydina Umar radiyallahu anhu ki ma jiitu woon Seydina Umar radiyallahu anhu mais moom xamal xima moom moo clôturer fii ximaa gi ngeen may wax ndax loolu dafa mas am jamono yonent ma saa saa mais Seydina Omar moo ko moo moo ko clôturer def ko nii mu mel léegi hein waaw lu jiitu woon moom moo ko ut xam nga yonent ma saa gis nañ xariitul orani yii na sàmmam ba nga xam ne moom la leen boole loon kooku moo ko doon yoral jur ji ak yooyu nga xam ne ci àll bi lañuy nekk di for mais nag Seydina Omar bi mu ñëwee dafa ut foo xam ne moom daf koo def uniquement pour loolu mu ne mais loolu Seydina Omar moo ko def avant man ngir gëléem yi nga xam ne ñoo jóge ci ci zakat yi tam fa lammaa walaytu man nag bi nga xamante ne ni fa ma lammaa walaytu ba walitu bi nga xam ne ci laa ci la ci laa ci laa nekk xalifa man ngeen fal ngeen def ma méngoog seeni mbir zaadati ibilu sadaqa alal mooy géléemu sara sadaka yi mooy géléemu géléem yi dañoo gën a bari mooy géléemu euh, zakat yi dañoo gën bari ak yi nga xam ne tabarru'an la ko nit ñi joxe ngir réew mi fa zidtu fil ximaa man ma yokk loolu doon caawa moom ma yokk ko waaw waaw léegi kon léegi loolu maa ko yokk loolu ban problème la ah maa ko yokk moo tax Seydina Usman radiyallahu anhu am na mu leen di mel ne leen ba pare mu tegal leen ci ne leen inni qad walitu wa ana aktharu al-arabi ba'iran wa shaatan wa laysa lil yawma min shaatin wal ba'iru ghayra ba'irayn ithnayni li hajji akadhalika hu qaalu allahumma na'am eh, loolu laa tuddoon mooy bële keroog bi mu leen waxee ci côté kii bi Euh, nu mu tudd <laughs> ci wàllu julli bi que ne da leen ne euh, euh, ala waxoon nañ ko sànq ayaa ala ayaa ayyuhan nas inna al qasra sunnatu sunnatu nabiyikum wa saahibihi walakin xadata di'aanul a'raab mooy di'aan fa xashiitu an yastunnu mooy ala inni qadimtu mu tegal leen ci baladan fiihi ahli fa atmamtu waaw mu ne leen man yéen nit ñi man de wàññi mooy sunnaay seen yonent alayhi salaatu wa ak ñaari ànd doom bi Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar waaye nag dafa am ñoo xam ne xamuñu ci kaw kaw yi ñu fi ñëw ma bañ di def loolu ñu daal di ma ci roy ndax sax am na ku ma ci ne ñoom roy nañ ñoom lañ loolu lañ ma roy ba ma roon waaw mu ne leen nag en plus man dama ñëw dëkk boo xamante ne nii man dama faa am li nga xamante ne nii mooy soxna voilà waaw lool la léegi nag bi nga xamante ne nii mu wax leen ne leen nag ne yonent ne ne laaj ne aw kadhalika hu laaj saxaaba yonent mi alayhi salaam kantaa juhal naafiq yi moom moom du ñoon loolu laaj ndax gaa yi premièrement premièrement mooy seen xam-xamu diine day des mu laaj saxaaba yi ne ndax loolu la fa qaala saxaaba allahumma na'am ne waaw waaw am nga fa soxna de waaw te tamit mooy am na ñu ñëw ne ñoom dañ doon yokk depuis boobu kon lool ma ala ijtihaad yi ala bu mu def la waaw fii bi mu leen waxee ne leen man bi may mu ne leen inni walitu man gis nga bi may nekk xilaaf bi may jël xilaafa dafa fekkoon ana aktharul arabi ba'idan maa ëppoon ci ñi nga xam ne arab yi maa leen ëppoon maay ki ci ëppoon yi ki xar loolu moom ñépp xam nañ mujahizu jayshu usra usra waxoon naa la keroog loolu day wane ne Seydina Usmaan moo poon alal ci saxaaba yi radiyallahu anhu le fait que Seydina bon selon imaam al nga xam ne wérul mais tamit même bu wérul mais ñaari nit tooguñ di nattable di discuter est-ce que yeneen tubaab yi saa saa bam ne gaa yi joxe leen ngir ñu waajal dem tabu Seydina Abu Bakar joxewul loolu nit mënuloo xalaat bu dul amul dara lu joxe dina fexe ba am dara joxe waaw. Seydina Omar noonu Seydina Abdurrahman ibn Awf gis nañ lim joxe ku nekk joxe mais li ñu joxe yépp taxul woon armée bi man a départ il a suffi Seydina Ousmane radiyallahu ta'ala anhu joxe alal yu bari teg ci ay gëléem ne gëléem trop cent yonent ma ne sa sam waxaat xon na daal di ñaaxaat nit ñi mu ne wat amaan na yeneen cent yu ma ci teg ñu waxaat mu ne wat yeneen cent teg ci ay fas lu ne mu teg ci loolu day wane ne moo ko ëppale kon mu ne leen yéen man bi may nekk xalifa bi may jël xilaafa mais wa ana aktharul arabi ba'iran wa sha arab yi maa ci ëppale woon ay gëléem a ki gàtt ay xara ki bëy maa ko ci ëppale woon ak i nag kenn ëppale ko woon walaysa lil yow yéen bés yi ngeen di wax man naan ma dama yokk mbir mi caawa mi fi ñuy sàmme bi ngir samay gëléem yi bopp mais yéen walaysa mais man instant bi deseetuma gàtt deseetuma xar deseetuma bëy deseetuma nag wal ba'ir deseetuma généem ghayru ba'irayn yooyu yépp mooy sama gàtt yi amatuma ci dara lépp laa joxe leen na ma dese ñaari géléema de moo ma dese ni ñaar kundum condum ndongu li hajji te loolu dama koo garder pour bu may aji ma man koo war waaw ak ki may ànd ak ñi may àndal ñaari géléema ma dese ahakada akadhalika hu mu laaj nit ñi ci biir jàkke bi ne leen ndax lii ma wax nii la deme wala demewul nii ñu ne ko allahumma naam ah allahumma ñu ngi seedaroo yàlla que ne nii la deme yaa fi ëppoon alal mais bi nga nee xalifa finalement ñaari giléem a la dese allahu akbar kii nan la mën a tuumaale enrichissement illicite ci ku mel ni Seydina Ousmane mais lan lay loolu sax mais gars yi lii mooy wane ne vraiment gars yi xaqaar gi àndaloon ak bassesse d'esprit naafiq ak ki nga xam ne mooy nitu nit nit koo xamante ni lu ñaaw ko tax a jóg mooy vraiment day wax yoo xam ne mais xale bu ndaw buy door a xalaat sax day xam ne kii nii lii mu wax mais vraiment lii lii waroon na ko jomba wax quoi di ko xalaat waxatuma la nga ñëw taxaw ci biir jàkkaa yonent ma la saa saa naan lii ak lii dangaa defar fee yokk mbir mi ngir say gëléem doo ne mais mbir mi mooy xanaa dooma ne gaa yi xamuñu ko woon loolu man da nekk que ñoom ñépp xamuñ woon loolu que ne Seydina Usmaan deseetul daal ñaari gëléem rek la dese waaye nag mbir na moo xam ne bu ñu ko waxee gaa yi dañ naan wax na dëgg ndax Seydina Usmaan moo fa ëppoon alal moo fa ëppoon ay gëléem moo fa ëppoon ay xar kon nag bu yokkee mbir mi c'est sûr que kon pour boppam la xam nga loolu mooy lambda bi danaan gaa yi wax nañ dëgg kon moom dafay toogal ngir sa poche pour ses intérêts personnels ak intérêt ay mbokkam kon mu laaj leen ne leen est-ce nii la demee yéen ñi xam te yéen saxaaba yi nekk ak man nekk fii Medina est-ce que lii ma wax nii la demee gaa yi ne ko allahumma naam ñu ngi seede ci buur yàlla que ne nii la demee allahu akbar léegi nag mu ne leen haatu saalisa indi leen am ngeen beneen bu ngeen may duggee bu tax ngeen ne ma je ne suis pas légitime man Seydina Usmaan ibn Affaan xaalu gaa yi ne ko kaana al qur'aanu kitaaban faj'altu kitaaban waahidan kutuban waaw ñu ne ko hée alxuraan ji benn la woon beneen biñ lay duggee ginnaaw ñaar yi alxuraan ji benn la woon waaw non ay téere yu bari la nekkoon kutuban waaw ay téere yu bari la woon mooy da doon gis mushafu Abdullah ibn Mas'ud mushafu mushafu Seydina Ubay ibn Ka'b ainsi de suite mushafu Zayd ibn Thabit mushafu nangam ak nangam ñu ne ko yow yooyu yépp nga ñëw hein yooyu yépp nga ñëw daal di leen dindi daal di fiy bàyyi benn kese daal di bàyyi benn kese kon nag ba en plus nga ñëw daal di lakk yëf yi quoi waaw nga ñëw lakk alxuraan yooyu bàyyi fi benn dëppale nit ñépp ci benn ba pare nga lakk alxuraan yi léegi Seydina Usmaan radiyallahu taala anhu ne leen eh, non gars yi xoolal xoolal seen wax yii rek non c'est que ñii ñii ñii ñii ñoo ñoo tuuti quoi. waaye regardez-moi rek. moo tax naafiq naafiq ku xamul rek lay impressionné ak waxam yi waaw. Seydina Usmaan ne leen radiyallahu anhu kaana al-Qur'aanu fi suhufin idda fi kitaabin waahid waaw ne leen yéen alxuraan bi dafa newoon ci yu bari yu wuute ma leen dajale ci benn téere te loolu ñun xam nañ lu tax mooy Seydina Xudayfa ibn al-Yaman moo ñëw daal di koy wax Seydina Usmaan waaw <clears throat> ne ko anna naasa qad fi al-qur'aan waxtalafu ixtilaafan shadiidan xatta innahu yuxshaa alayhim min al-kufri bil-qur'aan ha fa talaba min Usmaan an yajmaca annaasa ala qiraatin waaxida wa an yajmaca alqur'aana marratan saaniya te lool boo demee ci kitaabu fadaa'ilul qur'aan baabu jamcil qur'aan ci saxiix imaamul Buxaari di nga fa fekk lii Seydina Xudayfa radiyallahu anhu moo ñëw te loolu waxoon nañ ko fan yële mais indiwuñu woon tàllale imaamul Buxaari bi kii euh, que ne euh, kii bi ci saxiix. radiyallahu taala mu ne <coughs> moom imaam al Buxaari moo ko solo euh, Seydina Xudayfa radiyallahu anhu mooy xare bañ demoon fële ca côté Perse ay a Armenia ki Azerbaïdjan waaw ak Armenia mu daje woon fa ci armée bi ñoo xam ne Sham lañ jóge ñuy jóge Irak ñu wuute ci façon njàngi ni ndax ñii nee nañ jàngu Seydina Abdullah ibn Mas'ud lañ yor ñii jàngu Seydina Ubay ñee jàngu Seydina Abu Darda ak ñoom Seydina Muaz ku nekk naan maa gën la yow sa njàng mii ngay jàng baaxul ba Seydina Hudayfa radiyallahu ta'ala anhu dégg fa loo xam ne lu ko naqari la ndax gis na ne ñii bés bu ñu dab bu bu gaawul ñu dab dabaatal gaay tegaat or bi ca mbiru alquran day ragal li dal juif yi chrétiens yi ci seen téere yi dal leen mu ñëw moom Seydina Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhuma ci yoon ci Seydina Uthman dal di koy nettali mbir mi ne ko ne ko nit ñi de wuute nañ ci alquran wuute goo xam ne wuute gu tara tara tara waaw wuute bu tara tara tar la man nag damaa bëggoon damaa bëggoon damaa ragal ragal naa ci ñoom ak kéefër de ci alquran bii waaw ndax képp ku jàng alquran nga ne ko lii nga jàng du nii te noonu la ko borom bi wàccee loolu problème la ak tamit di ci wuute ba mu jaral leen tem ñu ñëwoon sax o o bay bay ba ci ci xeex mu ne nag Seydina Usmaan kon nag comme que yaa fi toogal yeneen ci male sa saam gaawal nga dab dabaatal xeet bi balaa ñuy ñàkk sànku wuute ci téere bi comme ni ko xam ne moom la nasaraan yeeg chrétiens yi ca riwaaye ba ñu gisoon daldi ne chrétiens yi juif yi daldi wuute Seydina Usmaan daldi digle an yajma'al qur'ana marratan thaniya ñu dajale ko deuxième fois te loolu lan la def hein nan la ko defe mooy dafa wóolu dafa yónnee ci Seydina Zayd ibn Thabit mi nga xam ne moo gaaral alquran yonent bi alayhi salaam atam mu mujj mu tari alquran bi yépp ci kanam yonent bi alayhi salaam te Seydina Siddiq daal di woon ba mu koy dajale ndax Seydina Siddiq ci boppam nee na man man Omar man Seydina Omar de waaw te loolu mu ngi ci boo demee ci saxiixu imaamul Buxaari ci kitaabu tafsir waaw ci baabu laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim laqad jaakum buntu bi Seydina imaamul Buxaari yi def ci kitaabu tafsir téere bi muy def tafsir baabu buntu laqad jaakum dëgg-dëgg dikkal ne leen rasulun am ndaw min anfusikum bokk ci yéen génnee ci yéen wala min ci beneen njàngun min anfusikum bokk ci gi gën a tedd ci seen biir azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim foofu noonu seydna abu bakar nee na fa wallahi ma zaala umaru yukallimuni hatta sharaha allahu sadri lima sharaha allahu sadrahu la waaw seydna abu bakar radiyallahu anhu nee na man de seydna omar seydna abu bakar dane fa jamaa al qur'ana wa kaana mufarraqan fii su fii suduuri saxaaba wa alal jil jildi war riqa'i wal axshab alquran dafa tasaaroo woon jamono jooju bi ko Seyna Aboubacar bi ko Seyna Omar fexee ba convaincre ko ba mu mujj bon d'accord ni léegi kon bon c'est bon léegi kon d'accord na ci ñu dajale alquran bi Seyna Omar moo convaincre comme ni ñu ko gisee buur yàlla nee na mu ubbi sama xol comme ni mu ubbee xolam ba ma mën eh, eh, di daal di def loolu dajale ko. léegi nag euh, bi loo amee kon kon Seydina ma lan la def Seydina Usman dafa yónni Sayyidatu Hafsa ginnaaw bi mu jëli téere boobu Seydina Abu Bakar xam ne moo ko yoroon kaamil boobu après Seydina Omar yoroon ko bi fi jógee Seydina kan yor ko Sayyidatuna Hafsa ummul mu'minin mu digle ñu aal mu dem Sayyidatu Hafsa joxo ko mu jël ne jox ko ñoom Seydina Zayd Thabit ñoom Seydina Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu ak ñañ àndaloon imaam Abdurrahman ibn al ibn Hisham ak ñooñu ngir ñu daal di tëggaa eh, bind mbir mi laaye bu ñu wutee nañ ko def ci lisaanu Quraysh ndax ci ci ci lisaanu Quraysh ci la ci la daal génne ci la ko yonent mi alayhi salaam ci la ko suñu boroom wàccee voilà léegi nag <coughs> benn affaire am na nga ne ma mais kon lan moo tax mu xotti yi ci des dañ naan la parce que fa la wute bi amoon te yooyu noonu dafa am ci yoo xam ne dañ koo man suuxal da ko alxuraan xam nga <coughs> suñu borom mooy na saxal lu ko neex di saxal lu ko neex dafa am aaya yoo xam ne dañ dañ leen a nasaxal mooy dañ leen a abrogé ci njàngin waaye àtte bi des comme ash-shaykhatu wash-shaykhu ash-shaykhu wash-shaykhatu iza zanaya fajlidhuma albatta foofu aaya boobu noonu aaya boobu ash-shaykhu wash-shaykhatu mais amatul te ci suuratu nuur la ne woon pourtant atteem des na mooy mag moo xamante ne nii ku majeur koo xamante ne nii dafa ak ku jigéen ku majeur bu ñu daal di njaaloo ah dañ leen di dóor mi ata jàlla dañ leen di dóor téeméeri at faj non faj li huma maanaam dañ leen di raj mu bañ faar xaañ leen ay xeer faj li huma voilà dañ leen di raj mu xaañ leen ay xeer ba ñu faat mais lool mooy dañoo nasaxal mbind mi nekkatul ci alxuraan bi kat nga gis alxuraan bu am ash-shaykhu wa shaykhatu loolu mas ngeen koo gis fenn ah loolu benn la <clears throat> mais àtte bi dafa des am yoo xamante ne nii àtte bi lañ moom lañ nasaxal waaye njàng mu ngi fi waaw comme li jëm ci wàllu sànga waaw nga xam ne ñoomin shajarin naxiili tattaxiduuna minhu euh, sakaran wa rizqan xasana mooy ne loolu noonu euh, loolu mooy àtte boobu est ce que léegi da naan waaw alxuraan wax na la ma déggoon euh, jaahil ba doon wax moom même bu dee professeur la <coughs> mais moom jàppul boppam jullit <coughs> mu naan affaire bi bon fekk muy béy ma convaincre yi nee pour wan leen ne sàngara bon gis ngeen même alxuraan. wax na ci sàngara lu baax wa min shajari naxiili tattaxiduuna minhu rizqan euh, wa euh, ki euh, sakaran wa rizqan xasana yëfi caaxaan yooyu mooy lan mu naan te alquran nee wa min shajari naxiil te ci garabu tàndarma yi ngeen ngeen ciy mën a ute sakaran loo xam ne moom ngeen bi naan xam nga sakar mooy luy màndiwaate wa rizqan ak loo xamante ne xéewal wërsëg xasanan goo xamante ne nii bu baax la waaw léegi mu naan mu naan waaw loolu rek ci alxuraan day wone ma kii mooy caaxaankat rek non wolof nag waaw heureusement que waa ji <laughs> tey moom du wolof kaay wolof yi duñ ma ne duñ ma ne tey ñoom laay wax non non kooku du wolof waaw kooku naar la <laughs> waaw mais caaxaankat la léegi euh, mooy kon euh, euh, mooy dafa am yoo xam ne seenum njàng mu ngi fi mais kenn ko appliqué waaw kenn appliqué tu ko loolu bari na ci alxuraan mooy njàng mee fi mais loolu kenn appliqué ko mooy dañ ko abrogé acte bi waaye njàng mi mu ngi fi mu am loo xam ne dañoo abrogé njàng mi mais acte mu ngi fi comme li ñu wax sànq ci ash-shaykhu wa shaykhatu léegi nag mu am beneen kon euh, Seydina Usmaan mooy téere yooyu noonu këyit yooyu ñu defar alxuraan mooy bi wuteek bi Seydina Siddiq defaroon mais loolu da ciy am yoo xam ne man suuxu tilaawa la am ci lenn ci saxaaba yoo xam ne ñoom dañ ko yoroon waaw te tamit am na ci ñoom ni ñu tëggit mooy suura yi saar yi niñ leen tegalee xam nga bokkul ak ni nga xam ne noonu la ko Seydina Jibril alayhi salaatu wasallam tegalee ak mooy dernier kii bi mu def ak yonent bi alayhi salaatu xam nga waxoon nañu ci Ramadan dañ doon ñëw biir mooy yonent bi alayhi salaatu wasallam mu mujj Seydina Jibril def na ak moom ñaari yoon loolu waaw mooy mu gaaral ko alquran bi lépp ba pare ci tartib bi ñu am léegi fatiha baqara ali imran nisaa yi di wàcc noonu noonu ba ni ni ñëwee ba naas sauf que yeneen téere yële nag loolu ta ta ta lan lañ la nga ne ma waaw lool bu ko defee ma ne la looloo tax Seydina Siddiq woo Seydina Zayd ibn Thabit ndax ci at moomu at mu mujj boobu Seydina Jibril defal ko noonu ci la yonent mi alayhi salaatu salaam gaaral Seydina Zayd ibn Thabit alquran bi mu gaaral ko Seydina Rasulullah ba mu jeex mu ne lii la waaw yi nga xam ne war na ko ci kii mu ne ko lii wëg lii fee lay dem lii wëg lii fee lay dem yooyu yépp kon kay kooku koo nga xam ne yonent mi alayhi salaatu moom la mujj def ak lool moom loolu kooku kay mu bind mbir mi mu nekk chef de commission bi di wër gis nañ Seydina Siddiq temps yooyu Seydina Zayd ibn Thabit fu ne nee na yi ba ma ko Seydina Abu Bakr ak Seydina Omar waxe wallahi bu ñu ma yem loon montagne yi sax loolu sax mu gënoon a woyof ci man waaw tellement mu def commission saxaaba bu nekk mu dem wër ci yow lan nga dégg ci yonent bi saa saam loo xam ne alquran la baa xadiis waaw nga indiwaale ay seede boo amul kii nga waat ak yu mel noonu mooy mbir mi leer ñu bind mbir yi mu dajale ko selon moom ak ah, d'après moom li mu xam mooy yebul rek moom ne Zayd naa Zayd ibn Sabit nii la ma ko waxe mokkal naa ko tari naa ko kanam yonente mi alei sat selaam mu ne nii la ma ñëw bind lool nii dafa wër ci saxaaba yi radiyallahu anhu kaamil boobu nag la sa Hafsa yoroon naa Uthman moom la dajal lool rek la jël jël ay ne léegi na ngeen ko copier na ngeen ko jël ngeen def ko ci ay page ay feuille yu bees ñu def ko mu nekk kaamil muy ay kaamil mu yónni benn Makka benn Kuufa benn Basra benn Misra benn Sham benn mu téye ko foofu ci Makka fii Medina mu nekk liñ naan mushaful imaam après ba mu paree dafa jëlaat téere ba mu jëloon ci Sayyidatu Hafsa daal di koy delloo waaw muy ba Sayyidna Abu Bakar bindul woon mu daal di koy delloo Sayyidatu Hafsa bint Umar radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma Allah lu tax ngeen nga da cee amoon te fa la wute bi amoon wute bu rëy bi fa la amoon waaw fa amoon te tartiibu ni ñu tëgge saar yi bokkul woon ndax bokkul bu mujj bi voilà waaw te am na ci yenn yi yenn saxaaba yi yoroon dafa amoon loo xam ne bokkul woon ci alxuraan bi waaw yoo xam ne boroom saxaaba bi mooy gis ne aaya bi par exemple naqari naa comprendre wala baat bi mu bind ci wet gi li nga xam ne loolu lay tekki mooy loo xam ne da koy genre dictionnaire mooy mu def ci moo boo xamante ne ni day firee mbir mi wala mu firee aaya bi lii loolu lépp nag moo tax Seydina Usmaan ne woon yooyu yépp kon nañ leen dajale ñu daal di leen lakk waaw waaw ndax atatata hein Euh, kii euh, nu mu tudd euh, Seydina lan laa bëggoon wax oh. te mooy alquran mutawaatir lay doon voilà mooy alquran dafa nekk loo xam ne dañ koy soloo mutawaatiran mooy loo xamante ne mbooloo mu bari ñoo koy soloo ci mbooloo mu bari mu soloo ko ci mbooloo mu bari ci noonu lay demee mutawaatir lay doon te loolu lañ mën a jullee lu dul mutawaatir mënuñu koo jullee loolu nag mooy bi ñépp saxaaba yépp d'accord amul kenn ku ne Seydina Abu Bakar yow waaye lii nga fi dajale du alquran wala d'accord ñépp ci d'accord mais Seydina Usmaan ne ko lu dul jël loolu copier ne nañ leen ko copier Seydina Zayd ibn Thabit nay bind yéen ngeen di superviser bu ngeen amee yenn baat du ngeen nar a wute ak moom comme que lansaar yi la yéen ngeen di waa Quraysh def leen ko ala lughati Quraysh ci façon bi Quraysh di wax arab ndax inna al qur'ana nuzila ala lisaani Quraysh ci lisaanu lan nañu Quraysh la ko yeneen la ko suñu boroom daal di wàcce waaw waaw ñoom kay lii nii nga xam ne man xaba bu rëy la ngir Seydina Usmaan le fait mu dajale suñu boroom de inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafidun mu daal di koy jaarale ci loxo Seydina Usmaan ginnaaw Seydina Siddiq réellement gi ko def te tamit ki ko njëkk ki ko gën xalaat dëgg-dëgg mooy Seydina Umar al muhad al muh al al muhdas waaw mooy kooku la moo ko njëkk a xalaat Abu Bakar bu ci d'accord woon kenn du ko fi def tax moo jiite woon waaw kon yow loolu Seydina Usman ñëwul lu dul def loolu loolu nekk ci jaloore mi ngeen bëgg koo def ci yoo xam ne nee ngeen yu ñaaw la yu mu def ah waay waaye looy wax ci euh, la waykatu arab ba wax rek waman yakun waman yakun za min murrin maridin yajid murran bihi al-ma'u zulala waaw képp koo xamante ne moom dafa feebar gémmiñam am problème mu sofe mooy nit ku sofe waaw teg ci feebar xam nga lekk buñ la joxoon ndox mi gën neex te gën a tëm-tëmi boo ko naanee danga ndox mi neexu waaw la Oustaz Sall doon wax hafizahullah boo feebaree ñu daldi di lay jox ganaar waaw ganaar gu ñu defar ba mu baax ñu daal la koy jox ndeysaan tabarakallah nga daal lekk neen ah, ganaar gi neexul dañ naan la déedéet ganaar mu ngi neex ba léegi yow yaa feebar waaw loolu mooy wa man yakun za fam min murrin maridin yajid murran bihi ku gémmiñam feebar moom mu feebar sofe teg ci waaye ndox mu ngeen ko jox ndox muy tëm tëmita neex boo ko ëndalee danaan ndox mi neexul kon nag mooy gaay dajale alxuraan nan nga ciy duggee nit hein Seydina Usmaan kon daal di leen wax lim leen wax <laughs> waaw <laughs> ne leen ayyuhan naas inna alqur'ana waahid jaa bihi jaa min indillah subhaanahu wa ta'ala wa innama ana taabi'un li saahibayya abi bakr wa umar hein summa nadara Usmaan li ashaabihi radiyallahu anhu fa qaala akadhalika huwa qaalu allahumma na'am sayyidina Usmaan ne leen yéen nit ñi inna al-qur'aana waahid gaa yi yéen nee ngeen loolu moo tax kenn bokk na ci leen lii dafa reetaan lu ko waa <laughs> mu ne leen ayyuhan naas yéen nit ñi inna al-qur'aana waahid al-qur'aan benn jaa'a min 'indillaahi subhaanahu wa ta'aala ci buur yàlla mi nga xam ne gàcc maa gàcc ngaalaa moom te kawe na mais ci moom la tukkee wa innama ana taabi'un li saahibi ya abi bakr wa umar de defuma lu dul topp seyna abu bakr ak seyna umar mooy xoolal contradictoire bi lu contradiction liñ def mooy ñoom sànk lañ ne seyna usman yow na ngaa matal makka wuteeg li yonent mi alayhi salaatu salaam def li Seyna Abu Bakar def ak Seyna Umar radiyallahu mais loolu waroon na tax kon ñoom kaa affaire alquran dajale bi duñu ko wax parce que dañoo waroon a wax ne ah, non loolu nag Seydina Abu kon bu ñu waxee Seydina Usmaan dara mooy kon ñun bu doon ne dëggu nañ rek Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar la ñu waroon a njëkk a wax ne leen yi ni ngeen def du nii parce que yéen lan moo tax ngeen dajal alxuraan bi waaw kon mu ne leen man nekkuma alxuraan benn la jóge ci kenn muy borom bi subhaanahu wa te man dekkuma lu dul koo xam ne damaa topp sama ñaari àndandooy di Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar ah, mu xool saxaaba yi ci biir mu ngi ci kaw minbar mi naafiq yaa ci biir di wax. waaw di joxe seeni seeni li tax ñu ne ko yow légitime mu wax ba pare ne leen xool saxaaba yi radiyallahu anhum ne leen est-ce que lii ma wax nii nii la deme wala déet alxuraan ji maa ko njëkk dajale bu dee ñoom ñiy jóge ay Égypte ki Kuufa ki Basra xamuñ ni mu demee yéen xam ngeen mushaf bi ma bi ma leen yónnee ci dëkk yi ci gox yi tàllu yeneen yi est-ce que loolu man mushaf boobu maa ko bind man na maa ko bind man innamaa ana tabi' dëgg-dëgg nekkul lu dul ku ma to damaa topp kat Abu sama ñaari àndandoo yi Seydina Abu Bakar mi ko njëkk a def mook Seydina Omar mi ko xelal ba mu def ko mais ñoom li ñu def te bind ko ñépp d'accord ci saxaaba yépp mais loolu laa indi fii hein est-ce que loolu noonu la demee loolu de laa tasaare ci réew yi laa bind lu def ko ay kaamil ci ay ci ay nu ñu sotti ko feneen ma daal di ko yónnee est-ce que loolu man loolu ma lii ma leen wax nii la demee wala demul ñu ne ko allahumma ñu buur yàlla na am dëgg waaw léegi nag euh, <laughs> gaa yi ne bokk nañ ci liñ doon wax kon mu ne leen biñ waxee lool mu ne leen euh, léegi haatul rabia indi leen ñeenteel bu dee am ngeen ñeenteel bu tax ngeen ne man légitime légitime man légitime tu moo mooy soit ma démissionné wala ngeen jëli ma fi ci force waaw <coughs> gaa yi ne ko oh, dangaa fal sa mbokk yi ba pare fal ay gone ñoo xam ne bi ñu juddoo naka la fi saxaaba yu mag yi ne xam nga lii mooy affaire booy xam nga boo xawee boo mais xamuñ ne ñuy waxal ñooñu gën a sell xol ci àddina bi ginnaaw yonent yi alayhimu salaam ñii yàlla ma sa bind ñoo ci gën a sell xol ginnaaw yonent yi alayhimu salaatu wasalaam muy saxaaba yi ñoom loolu lañu réere hein ñu naan ko ñu naan nga bàyyi leen fi fal ay gone ak ñoo xamante ne say mbokk lañ ay gone yoo xam ne ñoom ñoom gaa yi nga fi fal kañ lañ fi juddu ñuy jiite nit ñi te ñu mag ñi ne fi hein léegi nag Seydina Usman radiyallahu anhu ne leen <coughs> xoola dinañ ñëw ci lim wax surtout ak ñu tuuti ñu fi fal ñoo xam ne ay gone lañ nga leen di fal dinañ wax liñ wax après ñu ñëw ci beneen affaire mooy euh, bi waxee loolu euh, Seydina Usmaan radiyallahu anhu ne leen maa <coughs> ne leen mu leen di tontu mu leen di tontu ne waaye <coughs> est-ce bi alayhi salaatu wassalaam falul woon deful woon ay njiit ñoo xamante ne nii ay ndaw lañu hmm yéen nee ahdaas ñoo xam ne dañoo ndawe laa jël fallu leen te nit ñi mag ñi ne waaw waliita siraara simmi fal ñi nga xam ne ay gone lañu nga fal leen ci kaw nit ñi mu ne leen wallahi lam astaamil illa mardiyan wa qad wallaa man qablii ahdathu minhum wa qiila fi dhalika li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi isticmaalihi li usaama ashadda mimma qiil akadhalika hu qaalu allahumma na'am <laughs> mu ne leen yéen nee ngeen damaa fal ay gone wallahi maa ngi waat ci yàlla ne lam astamil illa mardiya faluma te defuma gouverneur faluma kenn lul koo xam ne nit ñi topp ànd nañ gërëm ko te yéen waqat walla min man qabli ahdasa minhum ñi ma jiitoon seyna Abu Bakar seyna Omar mais fal nañ wala koo xam ne moo ma jiitu muy ñoom fal nañ ñoo xam ne ñoo gën tuuti ñenn ñi ma fal waqiila waxuma la ñoom ñaar rek mais yonent bi aleyhi salaatu salaam wax nañ ko ci loolu ba mu yónnee Seydina Usaama mooy jaysh Usaama radiyallahu ta'ala an loolu gisoon nañ bi ñuy gis tarjama Seydina Usaama ibn Zayd te dinañ ci gën yaatal ci biir siira bi insha allah bu ñu àggee foofu yonent bi aleyhi salaatu salaam keroog bi mu falee Seydina Usaama mu jiite armée bu rëy boobu ci fin wu dundam gi ci kaw suuf aleyhi salaatu wassalaam mais am na ñoo xam ne dañ ne mais a réticent ci affaire bi mais Usaama nga xam ne amul 18 ans wala bu ko amee ci lay yem naka la ko yonent mi alayhi salaam di fale muy jiite armée bu toll nii armée boo xam ne fii hima Omar Seydina Omar a ngi woon ci ñoom yonent mi alayhi salaam ba mu ko yëgee mu raqal minbar mu yëg minbar bi ne bu ngeen bu ngeen jamee ci imratu Usaama mooy laqad ta'amtum mooy kon jam ngeen ci jiitu njiitu fal gu ma faloon lu jiitu lool baayam di Zayd te buur yàlla maa ngi seedaloo biir laal la ne moom mii min ahabbi naasa ilay comme ni nga xam ne ñoo mooy ñi ma gën sopp ci nit ñi ci la bokk ci ñi ma gën sopp ci ci mbindeefu yàlla yi moom Usaama mii ci la comme baayam moo tax ñu koy wax alxibbu ibnul xibbi soppe bi di doomu soppe bi moom Seydina Usaama ibn Zayd ibn Haarisa ibn Sharaxil radiyallahu ta'ala anhum ñu ne mais yeneen tubaab yi wax nañ ko li gën a metti lii ngeen di wax naan ma dangaa fali gone moom moom moom yeneen tubaab yi faral na Seydina Usaama ñu wax ko ci loolu mbir ba mu wax loolu mu laaj nit ñi ne Allah ya hakaza huwa est ne ko allahumma naam saxaaba yi radiyallahu anhu ñu ne woon ci biir na ko mu ngi seedaloo yàlla que nekk la demee Seydina Usaama moom gaa yi dañ cee wax yeneen saa salaam yéeg mer mbar bi wax li muy wax waaw. waaw te Seydina Siddiq ba mu ñëwee nekk xalifa gaa yi naan ah, problème bi nag daa gën a garaaw parce que yonent mi alei génn na àddina mooy romain yi gaa yooyu noonu l'islam yi dañoo gin a takku ngir dal suñu kaw ndax jàpp nañ catastrophe dal nañu te tamit muy perdre nañ moral kon nag changer tetu armée bi Usaama mi ngi mu ne la yonent mi alei satu salaam dina fal kenn man ma ñëw di ko dindi wallahi Usaama mooy dem waaw même bu doon ne gaa yi gis nga yéeféer yi dañoo songu fii ba sax ñuy Medina saccagé ko ba sax yeelu ummul mu'miniin yi di feeñ sax du tee jaysi bi dina dem ah, arme bi day dem malgré tout Allah kon Seydina Usman ne leen aywa léegi loolu benn affaire léegi kon bu tontu leen loolu gaa yi kon saxaaba yi na Allahumma naam am na beneen affaire bu ñu xam ne dañu leen di wax mooy dañ leen naan xool leen ne le fait ñu ne Seydina Ousmane da doon fal ay mbokkam bàyyi ñu ci des dañ naan la leen nag ñu lim kan la ci ñoom ba ñu xool est-ce moo ndax li ñuy wax boo ko déggee da ngay foog ne mais gouverneur yi bu doon tey sous-préfet yi préfet yi euh, ministre yi ñépp ci waa Banu Umayya lañ mbokk mais déglu leen ñu wax xaw déglu <coughs> ñoom mbokk Seydina Ousmane yi ñuy wax ñan lañu ñi mu faloon ñan lañ Seydina Muawiya hmm? te Seydina Muawiya nañ ko régler léegi radiyallahu ta'ala moom est-ce que Seydina Ousmane moo ko fal Seydina Ousmane dafa ñëw conforter ko Seydina Omar moo ko fal comme niñ la ko waxoon sànq comme loolu moom bu amee kenn kuy wax ci loolu na dem ci Seydina Omar ne ko lan moo tax nga fal Seydina Muawiya te ba fi Seydina Omar nekkee kenn ñemewuloon ak ngaa ne ko lu tax nga koy fal te Seydina Omar kenn. nattam lawul ne du fal lu dul koo xamante ni nii <laughs> moo jara fal kon nag nan ngeen mën a ñëwee naan Seydina Usmaan dafa fal ay bokkam mooy kon ay bokkam yi ñuy wax boo ko déggee ku xamul foog ne ñu bari la ñoon déglu Seydina Muawiya kon kaawam rek la kan moo ko fal Seydina Omar a ko fayoon moo ko faloon Sham ginnaaw bi frère am grand frère jiite woon foofu génn àddina moom mu daal di koy ra def mu remplacer comme niñ la waxoon sànq li waxoon Abu Sufyan kon tegu na boor beneen bi abdallah ibn Sa'd ibn abi Sarh loolu mooy deuxième ki nga xam ne moom la fal mooy euh, léegi abdallah ibn abi Sarh gisoon nañ tarjama moom hmm? xam nga moo nekkoon dafa murtad doon ba mu tuubee ba yonent bi alei satu salaam waxoon keroog Fathu Makka ku ko gis na nga ko faat Seydina Usmaan moo ko indi woon ngir mu tuub si ne yonent bi alei satu salaam bàyyi'ahu ya Rasulullah ñetti yoon finalement yonent mi alayhi salaatu salaam daal di koy jaayanteeg moom mais moom imaam az-Zahabi bi ñuy gis tarjamaam lan la waxoon lam yata'adda wala fa'ala maa yunqamu alayhi ba'da an aslama 'aama al-fathi wa kaana ahadul 'uqalaa ahadul 'uqalaa ar-rijaal wa ajwaadihim imaam az-Zahabi rahmatullahi alayhi nee na lam yataadda mas ta dépasser les bornes masula wala faala ma yunqamu alayhi masula def lu ñu koy ŋàññe wala lu ñuy dale ci kawam lu ñu koy fitnaale moom sëy naa ci loo xam ne bu yoon baadaan aslama ba mu tuubee ba léegi masula def bàkkaar masula def lu ñu koy ŋàññe waaw ba mu tuubee amal fatxi bésu mooy bés bi ñu ubbee at ma ñu ubbee Makka wa kaana ahadal uqalaata moom sëy naa Abdallah ibn Sa'd ibn Abi Sarh dafa newoon ñi ginoon a am xel ardijaal ci góor ñi wa ajwaadihim ginoon cee tabe waaw ak fat futuhaat ifriqiya yi ñu na yooyu yépp moom ci moom la jaar waaw kon kooku nan nga mën a waxee ni ma sa sa moom lañ bi affaire amee bi ginnaaw Seydina Usmaan ji dafa bew dem di jaamu yàlla di ay kii ay ñii naan nañ jàppal kii nañ yooyu yëpp newu ci woon ba ñu muy génne àddina waaw kooku mooy deuxième troisième al-Walid ibn Uqba mi ñu doon wax ñu ne kon ci mbokka mi te moom lañ la waxoon ne la <clears throat> moo naanoon màndi moom lañ ne woon dafa màndi waaw moom al-Walid ibn Uqba te waxoon nañ la moo Seydina Usmaan ñoo bokk yaay voilà <clears throat> eh, moom bi ko Seydina Usmaan di fal parce que moom jazira la jiite woon jazira jazira côté foofu noonu la Irak benn bërëb la buñ naan jazira moom la jiite nekkoon ku fa baax gaa yi kontaan ci moom gërëm ko même bañ koy ba ko Seydina Usmaan di jël di ko jox kuufa gaa yi bëgguñoon mu jóge fa tellement dafa baaxoon ci ñoom waaw mais kooku lan nga bëgg xam nga moom lañ naan <clears throat> moom mii la aaya bu doon wax naan yaa ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba moom al-Walid ibn Uqba bii bu leen ab koo xam ne ak kàccoor wala koo xam ne dafa génn toog indi leen ci xabaar moom la yonent bi aleyhi salaatu salaam ne woon demal indi sa saraxu waa diw mu daal di dem ba foofu waa banul Mustalik ci yoon mi gis leen ñu génn ndax kontaan ngir dab si comme dafa amoon problème ak ñoom ak seen mbokk yi mu foog ne dañ koy bëgg rey mu daw moom ci moom lu mu yaakaar la wax. ne kon le fait ñu génn mu ñëw wax ko yonent bi aleyhi salaatu salaam ba takk arme yónni Seydina Xaalid ibn Walid ngir mu dem fa waa am ku ñu ñëw ne yonent mu ne leen yéen def lii ki ma leen yónniloon ngir dajale asaka yi ñu ne ko déedéet dañoo génnoon ngir di ko ngir di ko gatanu far après ñu gis ko mu daw ñun nag ñu topp ci ci lañ ak seen yi waaw mais dañ naan la ko premièrement mooy moom li mu wax est dafa wax dafa wax lu dul dëgg fa tay ko mais du loolu mooy dafa problème a masa am ak ñoom bi mu leen gisee ñu génn dekk mbooloo dañ ko yónnee dafa jëri asaka yi mooy gars yi amaana xabaaru ko ni moom moo koy jël si agsi na bi muy ñëw gars yi nag kontaan ndax yonent ma saa saa ma ko yónni ñuy génn def ab délégation di ko gàttandu ci ci yoon bi ci biti mu gis leen la doxoon seen digganteek ñoom ci jaahiliya ci noonu daal di yëngatu mu ne eh, kon ñii dañ maa bëgg rey mu daw ci loolu mu yaakaar loolu la nettal yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais est dafa tax ñu ne kon waa ji waxul dëgg nit ku yaakaar dara ne man moo ne lii la fekk moom dafa wuteeg li mu yaakaar mooy dafa wax lu amul déedéet ki wax lu amul mooy ki tay ki tay ñëw xam ne lii demewul nii mu ne man lii laay wax kooku mooy ki nga xam ne mooy kaddaab mooy kaadib mais ki nga xam ne moom dafa jàpp ay indice la gis ay indice yoo xam ne moom noonu la ko interpréter alors que wuute nag ni mu demee mu jàpp ne lii la kooku mënuñ ne kii nii mooy alwali lool la def léegi gaa yi euh, ci gàttal. gaa yi ne léegi mooy après <coughs> ci lañ ko ne eh, bon en plus ñu ne bon moom alwalid mii nii dafa naan kii li nga xamante ne nii mooy sàngara julli ba pare ne gaa yi ma yokkal leen waaw waaw dafa ñëw ne gaa yi ma yokkal leen ndax yàgg nañ ko wax mi da xaar mu leerlu affaire bi ndax duñ la wax na def na rek ne dafa julli fajar waaw fekk mu màndi te dafa am ñu seede ci moom Seydina Usmaan moo tax bi ñu ñëwee seede Seydina Usmaan daneen la yéen lan moo leen wan ne dafa màndi nan ngeen xame ne loolu am ñaar ñu jóge Kuufa ñu wax mu ne leen nan ngeen ko xame kenn ki ne gis muy muy muy muy muy muy ki ne dafa xeeñ mbir yi sàngara si te tamit lu fait que mu naan ma yokkal leen ci yooyu yépp ci julli ji loolu day wane ne kon moom dafa màndi woon yarhamukallah waaw ah. léegi dañ naan la mais yow kooku <laughs> xaaral ba mu ñëwee moom lañ la wax sànq Seydina Ousmane dañ ne Ali bi mbir leeree bon mu jàpp ci kële kon léegi mbir ma nekkatul rumeur indi ko fii laaj bu gaa yi ñëw nañ seede am nañu seede ñaar ñu seede kon nag mu ne jóg leen di Seydina Ali jógal nga dóor ko waaw Seydina Ali ne ah Seydina Al Hasan yow tee ngaa jóg nga def ko Seydina Al Hasan ne ah Abdallah ibn Jaafar nañu nga koo def waaye ah radiyallahu anhu mooy Jaafar ibn Abi Taalib waaye te ko def rek ah mu daal di digal ñu daal di koy dóor ay yar al Walid ibn ni mu bokkal yaay nekkoon gouverneur ba pare mu daal di koy démettre de ses fonctions Kufa ah kon kay loolu loolu loolu lan nga bëggati ci wax naan waa jooju mooy kon kooku mu ngi noonu alors où est problème où est problème kon mu ngi noonu voilà kon affaire bi mu ngi noonu euh, léegi <coughs> mu am beneen kon mooy euh, Seydina kon al-Walid ibn Uqba tegu na léegi keneen muy Sa'id ibn al-As <coughs> Sa'id ibn al-As Sa'id ibn al-As gaa yi ne moom mooy mooy ci mbokkam yi waaw Seydina Sa'id ibn al-As moom la fal te bam ko falee te al-Walid ibn Uqba gaa yi <coughs> moom dafa newoon koo xam ne gaa yi tamit apprécié woon nañ ko am ah. si ndax këram baax na ba utal ko woon bunt ba mu nee gouverneur ku ko bëgg ñëw gisal ko gisal ko lenn nag nag mooy buur yàlla mooy nattoo bu ko neex jaamam bu ko neex lu ko neex mooy nan na sàngara mais nit mën naa def nit ku baax mënu la def loo xam ne lu noonu après mais du tuub mu jeex où problème taa yonent ma lay saa saa amul saxaabu boo xam ne dafa jaaloo ñu dóor ko ba mu kii gaa yi naan kii lan moo tax mu ñëw di kii nii yonent ma lay saa saa am seede seede yu rëy ca moom est dafa tax ñu ne kon waa ji baaxatul hein léegi mooy waxi caaxaan yooyu mooy la kon léegi san ibn al nga ne ma ñëwal ci Sa'id ibn al ma ne la moom kon mooy kan mooy euh, mooy jàppal de quatrième personne. bu Seydina Usmaan daal di euh, liggéeyloo fal ko ta mu nekk mbokkam ginnaaw Seydina Muawiya Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh al-Walid ibn Uqba Sa'id ibn al-As Sa'id ibn al-As bokkoon na ci ñi gënoon ci saxaaba yonent bi alayhi salaatu salaam imam az-Zahabi nee na kaana amiran sharifan jawadan mamduhan haliman wa quran za hazmin wa aqlin yasluhu lil xilaafa xoolal ma loolu <laughs> mu ne moom dafa ne woon njiit boo xam ne bu tedd la woon tabe ku nit ñi taggoon lañu mu jiite woon man nekkoon ku lewet nekkoon koo xam ne ku amoon euh, réputation bu baax la woon nekk koo xam ne ku ferme la woon ci décision boroom xel la woon kooku waxuma la dara ke ni mënoon naa nekk gouverneur mais yasluhu lil xilaafa manoon naa nekk xalifa il était kooku mënoon naa nekk xalifa ah yow léegi nag boo ma nee mais soir yi taarix di nettali waa àllu taarix dañ naan la premièrement li ci bari wérul ay say Sayf ibn Umar rek non yooyu moom mooy Sayf ibn Umar imaam al yooyu mooy ñun ñépp ay matrukuun lañ te lu bari moo ëpp nag ci yi ñuy nettali mais ñoom imaam li ñu war a def taarixu at-Tabari def na li moo tax ñun walillahi alhamdu wal minna méthode bi ñu jël mooy gis ne boo ko jëluloon boo agsee fii da am problème bu doon ne dama naan man lu imaam al wax ma jël lu keneen wax boo ñëwee ci yu mel nii ñuy wax loo xam ne da amul bu boobaa lan ngay wax nga ne amul fii te nga dëggaloon ko ci siira bi fële eh, problème mooy mbir yi leerul nit koo xam ne ñépp boroom xam-xam yi dañ ne kii matruk la ay waxam dara da da dàq ganaar ñii mal muttahamuna bil kadhib ci naam loolu mënoo leen jël ne leen même lu seen xam-xam yaatu yaatu ci mbir mi def leen ñoo xam ne dañuy sukkandikoo ci ñoom kenn du sukkandikoo ci ñoom ñooñu ñooy nettali wax yoo xamante ne dara amoo ci mooy demewul noonu koo xam ne moos yasluhu mooy la fa am après am nañu kaas mais ñi kaas mais naafiq yi dangaa foog ne lii laa lay wax naafiq yi ñëw ci jumaa ji di wax ni mais dañoo semer le trouble avant fañ nekk fa lañ jóge sax pour yàq seen diggante seen njiit yi leen njiite pour wan leen ne kii légitimatul gouverneur bi légitimul te bu gouverneur bi légitimul mooy que ko fi teg muy xalifa bi moo légitimul moo tax kon Sa'id ibn al-As kon ay mbiram a léegi nag ki mujj mooy Abdullah ibn Amir waaw Abdullah ibn Amir ibn Kurayz waaw te moom moo ci ubbi Kisra bilaadu Kisra Xuraasaan waaw moom mooy ki nga xam ne moo ubbi yooyu yépp ci la Perse yi daanoo moom moo ko ubbi ubbi Sijistaan ay Karmaan waaw ak dëkk yu mel noonu kaolal limaam az-Zahabi wax bu wax kaana min kibaari muluukil arabi wa shujaanihim wa ajwaadihim ci si yii yépp boo demee ci seeru alaamu nubalaa di ko fekk imaam az-Zahabi rahmatullah alayhi mu ne kaana min kibaari muluukil na ci ci buuru arab yi mooy ñi mësoon a jiite seen way njàmbaari wa ajwaadihim ak ñi nga xam ne ñoo ëppoon ginoon a ñoom léegi nag wax ji kon gis nga juróom lañu de bu fi gis nga wax yi gaa yi naafiq yi di wax naan Seydina Omar ba léegi ngay dégg yenn orientaliste ak yenn ñi nga xam ne nee dañuy wax ci diine mais amuñu xam-xamu xadiis te tamit rigueur ruñu rigueur bi war ndax mbir yi mooy li boroom al-Awaasim min al-Qawaasim wax imaam Ibn al-Arabi wallahi alladhi laa ilaaha illaa huwa ku téere bu am solo moo al-Awaasim li lay musal ci musiba yu mag yi min al-Qawaasim mais méthode boobu la teg te boo seetloo ku mel ñoom ay imam muslim yooyu lay tegaa ah. même bu dee dañ ne ci xadiis la mais même ci dund yonent bi alei satu selaam ndax yi bu leerul gis nga boo accès surtout taarixu xulafaa ar-rashidun foofu moom moo gënatee doyati waat moo tax siira dafa laaj ngandum liggéey ci wàllu sanad yi c'est pas affaire bu simple ah. ay fii nii wéral yi wér na yi wéruñ non c'est pas affaire bu bu c'est un boo xamante ne nit ki il faut nga xam dara ci xadiis xam-xamu xadiis sinon ka kanaba yi ngay jël li ñuy wax di di di di tega waaw léegi kon mooy gis nga yi ngay dégg yépp ñii ñu la fi tuddal la cinq personnes Seydina Muawiya ñoon da lañ de mooy Seydina Usman ay bokkam rek la fa Seydina Muawiya Abdullah ibn Sarh ibn Abi Sarh al-Walid ibn Uqba Sa'id ibn al-As Abdullah ibn Amir ibn Kurayz radiyallahu anhu waaw ñii ñii cinq personnes ci ngay jiite réew moo xam ne l'islam mu ngi dem ba Xuraasaan fële ca Iran ñii dem ba ginnaaw Tunisie ak ba Sham ñii dem ba Yaman loolu lépp nga jiite ko cinq personnes rek nga fal ci say mbokk ñu ne waaye ay mbokkam la fi fal Allahu akbar te kat cinq personnes yi bul dégg jàpp ne cinq personnes yëpp ñoom ñoo nekkaloo en poste en même temps jamais jamais déedéet déedéet <laughs> loolu amul de dafa am ñoo xam ne gis nañ Seydina euh, al-Walid da ko da ko demeet waaw hein te am na ñeneen ñoo xam ne fal na leen xoola cinq yi nga jël ñeneen ñu mas a fal ñoom Seydina Abu Musa al-Ash'ari al-Qanqa ibn Amr Jabir al-Muzani Habib Maslama Abdurrahman ibn Khalid ibn al-Walid Abul A'war as-Sulami Hakim ibn Salama al-Ash'as ibn Qays Jarir ibn Abdullah al-Bajali Utba ibn Nahhas Malik ibn Habib an-Nusayr al-Ajali as-Sa'ib ibn al-Aqra' Sa'id ibn Qays Salman ibn Rabi'a Khunays ibn Khubaysh mais saa yi gis nga ñii ñépp bokkoon ci Banu Umayya kon teel xoolal defal total cinq yi nga nga par rapport ak ñii mais yow il suffit nga dégg ñi ne mais ñi wopp suuf Abu Musa Ash'ari al-Qa'qa' ibn Amr Jabir al-Muzani Habib ibn Maslama Abdurrahman Abu awar al-Sulami Hakim ibn Salama al-Ash'ari ibn Qays Jarir ibn Abdullah al-Bajali Utba ibn Nahhaz Malik ibn Habib am Nusayr al-Ajali Sa'ib ibn Aqra Sa'id ibn Qays Sulaym Salman ibn Rabi'a Khunays ibn Khurad Khubaysh mais xoolal loolu kon mooy gars yi kon seen kàcc yi leer na foog naa leer na ko ah, il faut pas nekk fi di di di sonal suñu bopp ci yenn guddal yi waaw waaw kon te am na beneen affaire mooy ñu ne leen beneen mais yéen yonent ma lay saaf ñi mu doon fal ci waa Banu Umayya ñoo ëpp ma <laughs> ñi mu fal ci ëpp ñi Seydina Usmaan bi mu nee xalifa fal ci waa Banu Umayya waaw <laughs> te ñi mu doon fal ci ñoom moo ëppoon ñi mu doon fal ñeneen ñu dul ci keneen ñeneen ñu bokk beneen tribu ñu leen ëppale ci ñim fal yonent sallallahu alayhi wasallam amul moo tax eh, ku mel ni imaam ibnu taymiya rahmatullah mu ne laa naarifu qabilatan min qabaili quraysh fiha ummalun li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam akthar min bani umayya li annahum kaanu kathirin wa fihim sharafun wa su'dud imaam ibnu taymiya rahmatullah alayhi mu ne laa naarifu qabilatan ñun de xamuñu benn tribu boo xam ne ci tribus arabes yi ci clan tribus arabes yi du clan Quraysh noo du tribus arabes yeneen ay Ghatafan ak ñooñu foo xamante ne yonent bi alei satu tànn na ci ñoom di leen liggéeyloo ay nit ñoo xam ne ñu ñu ëpp ñi mu doon tànn ci waa Banu Umayya lu tax li annahum kaanu kathirin ndax waa Banu Umayya dañoo bari woon wa fiihim te dafa amoon nekkoon ci ñoom sharafun ak teddaane wa su'dud akuk mën a jiite ak tamit nekk ay saada ñoo xam ne ay njiit lañ ñooy ñoom ay mëneur lañ woon te dañoo bari woon yonent ma saar saam ñoo amul kenn ku ëppale ñu doon xalk waa banu umayya waaw waaw ku mel ni Attab ibn Asid Attab ibn Asid min bani umayya min defoon gouverneur Makka bi mu ubbee bi mu bi mu ubbee Makka di dem Xunayn kam la fa bàyyi woon Attab ibn Asid ba mu jógee après Xunayn di ñibbi Medina mais Attab ibn Asid la fa bàyyi bàyyi woon ko Seydina Muaz vers quelque temps ngir mu jàngal nit ñi ah Abu Sufyan men na di bàyyi Seydina Muawiya it masoon na ko fal Xaalid ibn Sa'id yonent bi alayhi fal na ko Usman ibn Sa'id moom daal dina koy fal Aban ibn Sa'id daal dina koy fal ah liiru cinq personnes ak ñoo xamante ne ni mooy cinq yi rek bu ñemoon cinq yi kon moo execo bi sëy naa man fal ci ñoom hein te wax naa la sànq ne gis nga cinq yow ñu doon wax ne Seydina Ousmane moom la fal mais nekkam duñu woon poste en même temps Walid ibn ba mu ko fa jëlee la fa door a indi Sa'id ibn al-As voilà kon ñooñu bokkuñu poste ndax ñoo même poste bi la woon nekk gouverneur Koufa kii la fa jëlee teg ci keneen kon cinq yi masuñoo nekk benn place ñoom ñépp ñuy cinq wala ñu naan jamono jii ñoom ñépp cinq lañ voilà te Sa'id ibn al-As Seydina Usman après da koo demeet da ko da ko da ko faa jëlewaat kon mbir mi ki nga xam ne ak ak ak nekkam moo sax mooy Seydina Muawiya Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh ak Abdullah ibn Amir ibn Kurayz ñett ñii moom mën nañ ne ñoom nekkandoo nañu ñoo xam ne ay xilaafa ay ay gouverneur lañ te yàgg kon nag saa yi gaa yi hein lii dafa war a leer ndax gaa yi gis nga bu leerul <laughs> euh, euh, euh, gaa yi gaa yi fi lañuy nekk wax lu amul quoi lu nekk nga dégg ko gaa yi di pomper di wax nga dégg ñu xamul dara di wax fu nekk nga dégg ku nekk xaj bu ne di mbaw di tëb alors que xamuñ sax li ñuy wax hein mu ngi nag kon nag gaa yi kon manu ngeen ne loolu du loo xam ne ñu ngeen ko mën a dugge la moom naa Usmaan walla naan loolu day tax ne euh, loolu légitimul mooy wax jooju wax ju yàqu la wallahu taala alam te tontu na leen wax ni leen en plus ngeen naan ay gone laa fal say genante ma lay saab saab wax nañ ko loolu nee nañ ko ay yow ah, Usaama mii ngay fal moom diddil quoi ya rasulallah waaw bu wax li muy wax est léegi daa tax léegi yonent ma saa la mu waxoon après moom wax nañ ko lu gën a dur li ñu ma waxaat ah. ay gone nga fal taman ñi ma fal yépp mais dañ leen a gërëm ah dañ leen a gërëm te ñi ma leen falal dañ leen a gërëm waaw alwalit bañ koy fal fam ne woon gars yi bëgguñoon mu jóge fa ba ma ko yóbbu kuufa gars yi bëgguñoon mu jóge kuufa kon nag léegi où est problème keneen ku ngeen mën a wax ku nekk est mbir yi demawul noonu que ne yonent ma saa wax nañ ko ci Usaama loo xam ne waxuñ ma ko ñu ne ko Allahumma na'am ñu ngi seede buur yàlla que ne noonu la demee. kon nag incha kon nañuy tegandi suñu loxo noonu ndax kër bi kat dafa jot incha allah ci bii di ñëw ñu daal di continuer ba léegi tarjama Seydina Usmaan waxoon nañ ne ngeen jéggal ñu ne mais nag lii la mën a demee. waxoon nañ la ne tarjama Seydina Ousmane on va faire insha allah le nécessaire parce que kazzab yi bari nañu wax yu amul yi bari nañu gars yi nëxal nañu xelu ñu bari ñoo xamante ne min ahli salah loolu nag mooy ilaa dafa jar ñu leeral li nga xam ne ayna as-sidq wa ayna al-kadhib ana lan mooy liy dëgg ci mbir yi ak li nga xam ne mooy ay nar ci mbir yi